waan Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala inna Allaha yarfa'u bi haadha al-kitaabi aqwaaman wa yada'u bihi aakhariin rawaahu Muslim rahimahullahu ta'ala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 ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañu euh, muy hadith neuf cent quatre-vingt-quinze mu doon euh, hadith bi mu ne woon wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalul mu'mini alladhi yaqra'u al-qur'ana mathalul utrujja walillahi al-hamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis biñ ci war a tegu nañ ko muy xadis neuf cent quatre-vingt-seize mu ne wa an Umar ibn al-Khattab mu ne mu ngi jëlee ci Seydina Umar ibn al-Khattab anhu anna nabiyya bi gërëm ko kontaan ci moom bi de ki ñu na gis nga borom bi tabaaraka wa ta'aala yarfa'u day yëkkati bi haadal kitaab ci téere bii mooy alquraan aqwaaman ay ñoñ ay nit wa yada'u bihi aaxarin di ci wàccee ñeneen mu ne rawaahu soloona xadiis bi muslim di al imaam abul xusayni muslim ibnu al xajjaaj eh, ibnu muslim al qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi léegi laaj mu njëkk mooy est moom dong ko solo. ñu ne la déedéet ñaari sëriñam solo nañ ko di al imaamu Ahmad ak al imaam ad-Daarimi rahmatullahi ala al-jamii naka noonu al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii al imaamu Muslim mu ngi doon ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaa baabu fadli man yaquumu bil-Qur'aani wa yu'allimuhu mu ne wa haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne te nettali ma man dongo imaam Muslim sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yaqub ibn Ibrahim mu ne ki nga xam ne moo ñu nettali moom Zuhayr mu ne mooy suñu sëriñ di Yaqub ibn Ibrahim di Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf Abu Yusuf al-Qurashi az-Zuhri al-Madani al-asl wàccoon fi nga xam ne mooy Baghdad rahmatullahi ala al-jami' wa radiyallahu an Ali Abdurrahman ibn Awf surtout Sayyidina Abdurrahman ibn Awf ahad ahadul mubashirin bil janna radiyallahu anhu mu ne moom Yaqub ibn Ibrahim mu ne haddathani nettali na man dong abi sama baay muy Ibrahim Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim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 moo ko jële ci Amir ibn Wasira ah waaw Amir ibn Wasila mooy Amir ibn Wasila ibn Abdillah ibn Amr ibn Jahsh Abu Tufayl kii Abu Tufayl Abu Tufayl yow imaam Muslim ak ñeneen ci boroom xam-xam yu bari nee nañ mooy ki mujjee génn àddina ci saxaaba yi anhum allah mu ngi gane àddina mu ngi juddu jamono ji Uhud am mooy ñetteelu at mi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam ci la gén ci la ci la ci la juddu waaw gis na yonent bi alayhi salaam waaye ci wàllu riwaay Seydina Abu Bakar la jëwee ak ñi nekk ci gannaaw ñoom Seydina Umar ñoom Seydina Usmaan Ali ak ñooñu radiyallahu anhu <clears throat> moom mooy ci mujjee génn àddina waaw mu ngi génn àddina ci saxaaba yi cent dix am na ñu ne saa ñi ne cent sept am ñu ne non cent dix waaw mu dëppoog la yonent ba saa saa waxoon keroog at mi nga xam ne ci la génn àddina xadiisu ibnu umar wa huwa fi al-Buxaari yonent way saa saam ne ne yonent saa saam dafa wax ne xanaa gis ngeen seen bés bii tey seen at mii nii fii téeméeri at ci kanam amul kenn koo xam ne mu ngi doon dund lu dul ne dina fekk mu génn àddina waaw waaw <laughs> kii nii mooy dernier saxaaba bu génn àddina Abu Tufayl Amir ibn Wasila waaw ibn Abdillah ibn Amr ibn Jahsh allah al-Laythi al-Makki akbar hmm? loolu moo tax bokk na ci détecteur de mensonge taayoo boroom xam-xam yi ni ñu xam ne diw du saxaaba bu diw ñëwee ne saxaaba la ba pare ñu gis ko muy dund après l'an cent dañuy xam ne kii day expliqué <laughs> am mythomane la rek daa bëgg daraja yu mag yi mu dégg ci saxaaba yi muy wu naan saxaaba la <laughs> allahu akbar kon amirum wasilata kon mu ne al imaamu muslim buñ jëlaatee kon fii mu ne ibn shihab mu ne an amir ibn wasilata mu jëla ko ci amir ibn wasila di abu tufayl radiyallahu ta'ala anhu warda anna Naafi' ibn al-Haaris gis nga xadis bi nii la demee mooy wa fil xadis qissa mooy xadis bii nii imaam an-Nawawi indi da koo gàttal waaw waaye siinoo gën na gudd nii moom nag la imaam Muslim la nii mu ne anna Naafi' ibn Abd al-Haaris ku ñu naan Naafi' di doomi Abd al-Haaris de laqiya Umar bi Usfaana nañ lii lépp après ñu ñëwaat mu ne anna Naafi' ibn Abd al-Haaris laqiya Umar bi Usfaana wa kaana Umaru yastaamiluhu ala Makkata fa qaala man istaamalta ala ahli al-waadi fa qaala ibnu Abza mu ne kon am na Naafi' ibnu al-Haarisi eh? kon eh, mu ne mu ne mu ne kon ñu ngi woon qaala fa qaala ibnu Abza qaala wa man ibnu Abza qaala mawlan min mawaaliinaa qaala fastaxlafta alayhim mawlaa qaala innahu qaari'un li kitaabillahi azza wa jalla wa innahu aalimun bil faraa'id qaala Umar radiyallahu anhu amaa inna nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam qad qaala inna allaha yarfa'u bi haadhal kitaabi aqwaaman wa yada'u bihi aakhariin kon xadis baa ji kon daa am lu waral Seydina Umar wax xadis bi léegi nañ jëlaat kon ci kaw. kon Seydina Abu Tufayl de Amir ibn Wasila waaw radiyallahu anhu Amir ibn Wasila bi moo ne woon Abu Abu Ibn Abbas ne ko man gis naa leen tubaab saa saa mu ne ko sifuni sifuni sifuni <laughs> Seydina Ibn Abbas ne ko mais man gis naa leen saa salaam mu ne ko mu ne ko mu ne ko décriral ma ko décriral ma ko décriral ma ko melalal ma ko mu ne man gis naa ko keroog Safa. diggante Safa ak Marwa mu yéeg ci kaw géléem ci bi muy bi muy aj nit ñi dar ko <laughs> mu mu ne ko yow gis nga ko <laughs> voilà yow moom gis nga ko waaw kookoo yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam waaw <laughs> Allahu akbar nga sahaaba yi Allah waaw mu ne fan Aamir ibn Waasil Abu Tufayl mu ne anna Naafi' ibn Abd al-Haaris mu nekk ñu naan Naafi' ibn Abdul Haaris tuddoon Naafi' ibn Abdul Haaris ibn Xaalid ibn Umayr ibn al Haaris al-Xuzaa'i radiyallahu anhu ah moom mii solo na ci Yonent bi alayhi salaam ah, Abu Tufayl gis nañ comme nii ni nga xam ne loolu lay jëlee ci moom. naka noonu Jamiil ibn Abdirahman ak ñoom Abu Salama ibn Abdirahman ibn Awf radiyallahu anil jamii' ñoom ñëpp solo nañ ci moom ak ku mel ne Abdirahman ibn nekkoon mawla Umar radiyallahu ta'ala an il jamii moom mii nag saxaaba la woon waaw muy Naafi' ibn Abd al-Haaris ibn Xaalid ibn Umayr ibn al-Haaris al-Xuzaa'i bokkoon ci ngiru waa Xuzaa mu ne moo tax al-imaam ibn Abd al-Barr radiyallahu rahimahullah al-Andalusi al-Maaliki mu ne kaana min kibaari as-sahaabati wa fudaalaa'ihim mu ne bokkoon na ci ñi gën a màgg ci saxaaba yi waaw bokkoon ci ñi gën ci ñoom am na nag ñu ne moom euh, euh, euh, Naafi' bi ibn Abd al-Harith dafa newoon gouverneur u Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala no non non kii mu ngi tuub bokk kii ñu tudd yawmul fath nee nañ fathu Makka ah bi zaada zaadahallahu tashrifan wa takriman kilo la tuub après mu desoon Makka mais jotul woon a jotul woon a gàddaay parce que temps yooyu de façon gàddaay jeex na ndax fatxu Makka bañ ñëwee laaj yonente bari saa saa am ne ko doon laa ngir gàddaay mu ne laa hijrata ba'dal fath amatul gàddaay di jóge Makka ak yooyu di ñëw Medina ngir laaw sa diine loolu jeex na voilà waaw kon moom mii euh, euh, moo tax saxaaba la euh, ñi nga xamante ne nii. Euh, mooy oh, moom mii li gën a dëgër am na nag ku mel ne imaam al-Waaqidi dane moom bokkul ci yi mais al-Waaqidi min al-matrukiin ay waxam jal da daq ganaar <laughs> waaw te sëriñ taalibeen bi al-imaam ibn Sa'd az-Zuhri Muhammad ibn Sa'd moom dane si kii taba contrairement lu wute bi sëriñam doon dane kii si kii saxaaba la kay ci ñi nga xam ne ñoo tuub Fathu Makka ci la bokk tabaqatul fathiyin la leen woowe waaw ci classe boobu saxaaba yi ñi nga xam ne ñoo ci tuub fatxu Makka mu ne moom mii ci la tey waaw <laughs> mu ngi noonu waaw e, ñépp nag ñoom Imaamul Buxaari ci Adabul Mufrad la ko solo la ko indi la xadiisam yeneen e, ñoom waa kutubu sitta indi nañu ay xadiisam Imaamul Buxaari wax nañ la ci Adabul Mufrad waaye e, kii al imaam at-Tirmidhi moom solowul ci moom mi di Naafi' ibn Abdul Haaris kon mu ne anna Naafi' ibn Abd al kon xam nañ ne moom saxaaba la radiyallahu anhu laqiya Umar Umar bi Usfan dafa dajeek Seydina Umar bi Usfan muy Seydina Umar ibn al bi mu nee xalifa parce que c'était son gouverneur moo doon le gouverneur de Umar Seydina Umar ala Makkata moom la tegoon Makka mu nekk al-wali ki nga xam ne moo fay nekk le gouverneur bu Seydina Umar Makka Seydina Omar nag radiyallahu anhu dafa dafa newoon ci yoon ci tukki dajeek moom mii son gouverneur bi nga xam ne moo ko toogal Makka waaw Seydina Omar xali xilaafa gi Medina la nekk <laughs> waaw mais moom daa newoon ci tukki dajeek monsieur le gouverneur ci Usfan Usfan tudd nañ ko fan yee Usfan dafa nekk diggante Makka ak Medina waaw la nekk diggante benn bërëb la diggante Makka ak Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam foofee la Seydina Omar dajeek son gouverneur de la Mecque mu ne wa kaana léegi nag Abu Tufayl du ñu leeralal benn mbir di Aamir ibn Waasila radiyallahu anhu du ñu leeralal mu ne nag wa Umar yasta'miluhu ala Makkata mu ne Seydina Omar nag da koo defoon mu nekkoon son gouverneur doon ko liggéeyloo Makka mooy moo ko fa toogaloon waaw moom moo doon le gouverneur de la Mecque moo doon moom mii <laughs> Naafi' ibn Abd al-Haaris al-Xuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah léegi nag bi Seydina Omar daal di dajeeg moom mu ne ko waaw man ista'malta ala ahli al-waadi <laughs> mooy bien sûr biñ nuyoo ak lépp mu ne ko waaw yow Aamir <laughs> kii Naafi' ibn Abd al-Haaris al-Xuzaa'i wa man ista'malta <laughs> waa kan nga def mu jëlal mu yoral la intérim bi. kam nga def muy mu mu mu tax sa place di liggéey la nga doon liggéey ala ahlil waa yi jiite ñi nga xam ne ñooy waa xur wi di waa xuru makka waa makka xur woowee fu sell woowee waa moo gouverneur ba nga fa jógee moo kan nga teg mu toogal la fa way nekk soo toog bis ah gouverneur <laughs> nekk sa in way loolu laa bëgg xam man mii di Ibnul Xattaab <laughs> léegi faqaala <laughs> léegi nag naafee ne ko Euh, Ibn Abza <laughs> ne ko Ibn Abza de laa fa bàyyi léegi bon Seydina Omar xamul kuy ko xaaral Seydina Omar man Ibn Abza kuy kooku Ibn Abza <laughs> kan mooy Ibn Abza mi ngi ma ah <laughs> en fait mi mu ne ko mawlan dañ continuer pare mu ko mawlan min wawalina mu ne kooku de mooy nit la koo xam ne ñun ñoo méngoo mu ne ko nit la koo xam ne ñun waa Makka ak ñun ñi nga xamante ne ñun ñi mooy bokkul ci ci ci ci high class yi le non moom ab jaam la woon boo xam ne dañ koo libéré wala koo xam ne ñun ci suñu alliance ne woon ñun ñoo ko ñun kenn ci ñoom laa def mu jiite waa Makka Seydina Omar mi eh, <laughs> Seydina Omar mi xaala bu ne ko fastaxlafta alayhim mawla ne ko mi naafi ah, ay waa Makka am mawla <laughs> koo xamante ne nii ñoom ñooy ay sangam quoi yéenay ay sangam moom ngeen def mu jiite waa Makka moom nga def mu <laughs> waa Makka <laughs> ah léegi nag gouverneur bi ne ko xaala ne ko ah innahu qari'un li kitaabillah azza wa boo gisee ma def ko mu waa Makka ay kilifaam mu jiite leen ci wàllu askan yooyu <laughs> waaye mu ñëw ma def mu jiite ndax moom innahu moom qaari'un li kitaabillah aji jàng la téereb yàlla bi ku ko wattu la wa innahu te moom aalimun bil faraa'id ku xam li nga xamante ne mooy ilmul miraas la aw cop laaku akbar waaw waaw léegi nañ taxaw tuuti ba la ñu continue léegi Ibn Abza parce Ibn Abza kese la wax waaw Ibn Abza ah comme nañ laaj bi Seydina Umar radiyallahu anhu laaje moo doon Abdurrahman ibn Abza al-Khuzaa'i moom tamit waaw moom itam al-Khuzaa'i waaye mawlaa mawlaahum du ci seen cosaan de mawlaa Naafi' ibn Abdul Haaris Abdul ab gouverneur bi moom mooy kilifaam jaamam la boo xam ne moo ko liweere woon ah léegi nag moom la def bi muy dem mu mu fal ko fa mu mu toogal ko intérim bi waaw. moom nag kon Abdurrahman ibn Abza al-Khuzaa'i ne kon mawla Naafi' mii di monsieur le gouverneur ibn Abd al mi ne woon monsieur le gouverneur de la Mecque moom nag boroom xam-xam yi dañu wute ci est-ce que saxaaba la woon wala déet waaw euh, imaamul Buxaari yi mel na Abu Abdillah Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba wala Bazdizba al-Ju'fi al-Bukhari moom daa dogu ne kii saxaaba la kay lahu suhba non kii saxaaba la Abdurrahman ibn Abza saxaaba la radiyallahu anhu wa am ñeneen ñu bari ci boroom xam yu ne saxaaba la waaw al imaam Abu Hatim rahimahullah ne adraka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa salla khalfahu kii Abdurrahman jote na yonent sallallahu alayhi wa sallam ma ne yonent sallallahu alayhi wa ko sax <laughs> koo kay taxutu ñuy wax kon allahu akbar ah waaw waaw waaw kanta imam nu saam dane moom bi yoneen saasam bi génn àddina jeune la woon voilà te sëriñu imaamul Buxaari bi di xalifatu ibnu Xayyaat borom taarix bi <laughs> xam nga sëriñu imaamul Buxaari la xalifa <laughs> taarixu xalifa ah muy xalifatu ibn Xayyaat moom bokk na ci ñi nga xam ne nee nañu comme taalibeem bi lu ko jiit mu ne eh, kii saxaaba la ah. naka noon taalibe imaamul Buxaari ak Tirmizi ñoom Yaaqub ibn Sufyaan ñoom Abu Aruba ñoom ad-Daaraqutni rahmatullah alayhim ak ñeneen ak ñeneen hatta Baqi ibn Maxlad boroom Musnad bu rëy bi nee na ma ne ñoom al-Barqa al-Barqi ñoom ñëpp nee nañ ma ne kii nii saxaaba la way kon Abdurrahman ibn Abza radiyallahu ta'ala anhu wa waaw kon mawlaa mooy Naafi' moo doon kilifaam mais bi muy dem di génn Makka mu gis ci waa Makka ki fi gën a yàq moo moo man waaw fi naan yee mbaa Abu Sufyan dina kontaan xam nga taay Abu Sufyan sax mun na xaar bu baax. ah sayyidu Quraysh sayyidu bani Kinaana laa wax xam nga waroon sang waa Quraysh ginnaaw bañ rey waa Badar <laughs> laqad saada al-yawma unaasun lawlaa uh, yawmu badrin lan tasuudu <laughs> la saa ay doon wax di gaar waale Abu Sufyaan <laughs> ñëw ñu ray ay doomam maaxalla doom yi yii si ñëw Badar ñu ray la mu leen di jooy nag naan laqad saadal yawma unaasun tey de am na ñoo xam ne ñoo fi sang lawlaa yawmu badri la yasudu sawaya <laughs> al aswad al aswad xam nga kàccoor la woon moom la waaw <laughs> al aswad ko doon wax daan nañoo désigner doom yi doom yu doom yu kàccoor yi ne dañuy dem fay l'islam ñu ñëw ñu ray leen ñoom ñépp mu nekk fay jooy nag comme que léegi Abu Sufyaan kilifa geeg ñu mel ni ñoom ñoom Ikrima ak Ibn Abi Jahl nag ñoom Safwaan Abu Umayya Safwaan ibn Umayya léegi nag mu leen di gaar waale quoi naan moom am na ñoo xam ne ñoo fiy ñoo xam ne bu dul woon bésub Badar woon ma sa nekk sang mukk mukk mukk mukk ndax Shayba doonu fi woon ibn Rabi'a yu mag yooyu ñoom Ubay saway ñooñu ñëpp dinañ fi nekk ñu leen di ñuy di nekk sang xam nga ne moos biñ nekkee sang ñu lay fi jógee ndax <laughs> waaw <laughs> léegi moom naafin mu gis ne Makka ji ki fi dàq jàng alxuraan mooy Abdurrahman ibn Abza te moo fi gën a xam li nga xamante ne mooy ilmul fara'id waaye wax nañ la ne xadiis bi ah, du ñi kese du def nañ taxriij bi léegi ñi ko solo ah lan lañ la wax. yaa bay al imaam ibnu maaja soloo na ko foofu ci al imaam ibnu maaja rahmatullah alayhi da cee yokk leneen innahu qari'un li kitaab bi ko Umar ne mais Naafi' kon fastaghlabta alayhi mawla ah <laughs> yow waa Quraysh daal <laughs> waa Makka waa xuru Makka yow daal ki nga def mu nekk mooy koo xam ñoom ñooy ay kilifaam daal <laughs> ci wàllu askan ñoonu ñoo ko yilifoon mu ne innahu la qaari'un de li kitaabillahi taala mu ne amirul mu'minin sayna Umar moom jàngkat la waaw ku wattu téere bi yàlla bi la aalimun aji xam la boroom xam-xam la bil faraa'id ci miraas waaye qaad te juge la xam na ni nga xam ne noonu lay teqale nan lay attee diggante litige yi am différend yi am wute yi am diggante nit ñi waaw te am na xam-xamu nekk juge moo tax kooku moos wallahi kooku ku nekk ndayam ak baayam kooku ji kooku moo war a jiite waaw léegi nag keneen koo la mën a jur te meloo nii sawaay na la ku la neex jur yow moom doo waroo jiite waaw <laughs> waaw léegi nag bi mu waxee lii Seydina Omar nag daal di eh, na xam ne ah son son son monsieur le gouverneur mii kat li def rafet na de <laughs> li ko jaaxal daa xam xam nga naa war dama xam xam yi yatu waa Quraysh <laughs> waa Quraysh ñoo de gaa xam ñuy nangu koo xamante ne ñoo la yilifoon ñu nga di jiite <laughs> nga ñëw def ab mawlaa nga def mu jiite xuru Makka ah ñoom Safwaan ibn Umayya ah, ñoom Ikrimatu ibn Abi Jahl na noo Ikrima faatu na ah Ikrima fekkoon na ma fa ah voilà Ikrima Ikrima Ikrima ibn Abi Jahlin fekkoon na mu génn àddina parce que moom eh, eh, ci xare ba mook Al-Haaris eh, bàyyi xam bi magu Abu Jahlin bi ñu la moom la kii la Jibriil <laughs> téye woon loxoom keroog Badar moom moom moom ñoom ñoo faatoondoo voilà ñoom ñoo génn doo àddina lay sànn ah. masha allah hein eh, eh, eh. <coughs> ci la génn àddina ko waaw mooy Yarmuk moom Yarmuk la génn àddina masha allah moo tax seen kii bu doy waar lañ génn àddina ko waaw wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolu lañ doxaloon ci xare ba nga xam dañu ne jamonoy as-Siddiq la radiyallahu anhu bi mu nee xalifa euh, ci l'an treize ci la génn àddina quoi waaw nga xam ne dafa kii woon euh, ñëwoon ñu mar ci xare bi am ku laaj ñu laaj ndox ñu li indil kii ndox ñu ne am na keneen ku ma dégg ci wet gi ñoom ñëpp blessé ba tëdd ku doon laaj de jox ko amaanam jox ko balaw yaakaar naa tem tem mbir mu mi sonal ko waaw mu ñu dem di jox kooku kooku ne joxal keneen ki dégg naa sama beneen ki mu dem ñu demee ci ko foog ko fekk kooku faatu muy tourné ci keneen ki fekk keneen ki génn àddina ñu ñëw ci moom it ñu génn àddina allahu akbar ah ah, ah. solo ah allahu akbar kon mu ngi noonu ko keroog na xare bu bu bu bu bu kii la la la la def keroog waaw waaw keroog ndeysaan ba xare bi taree mu ngi def ñu xaw a sonal jullit ñi rek Ikrima tëb waaw fu wàcc ci fasam wi mu yéegoon daal di génn jaaseem damm fi doon nekk daw waaw dugg ci biir romain yi parce que yi lañ doon <laughs> lañ joxe lañ doon xare foofu Seydina Xaalid ibn Walid bi mu ko gisee muy def noonu dafa daw ci moom xam ne e Ikrima yi muy def moom baa wóor na ne ko bugul def li yow sama doomu bàyyi tax yab na am bu ko def waaw ndax buñ la faatee dina tar ci julli ñi de waaw kooku mooy kan doomu Abu Jahlin saway Allahu akbar mu ne ko mu ne ko mu ne ko sori ma rek Xaalid sor way moytu ma rek waaw waaw man nii nga xam ne dama doon xare contre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah dinaa fi nekk tey xare ci cause ah dinañ fi nekk di desal suñu bakkan dara te ci ñuy xare ngir yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam daal di woote ci jullit ñi bi affaire bi taree ngir gindee na yokku ak ak cawarte moom Ikrimatu ibn Abi Jahl radiyallahu anhu ne mooy gaayanteeg man ci faatu fii xare tay ba faatu waaw contre les romains la waaw li i'laa'i kalimati l'islam ngir yëkkati kàddug l'islam waaw ci la bàyyi ko xam nekkoon tamit moo doon alxaaris bi ñu la doon sànq <laughs> xam nga moom euh, soxnaam doomu alxaaris la tamit waaw ummu hakim bint al xaaris la dencoon moom euh, mooy dërëm bi génnul gaal gi <laughs> mooy euh, euh, doomu abu jahlin grand frère abu jahlin doomam bu jigéen la dencoon muy ikrima moo dencoon doomu al xaaris léegi nag bi mu waxee loolu ne mooy jaayanteeg man ci faatu mu jaayanteeg moom ñëw al xaaris magu grand frère u baayam di abu di grand frère abu jahl bi al-Harith Hisham waaw ak Diraar ibn euh, euh, ibn al-Azwar waaw ci quatre cent ci julli ñi keroog dañoo xare xare xare waaw Allahu akbar nga xam ne Xaalid Seydina Xaalid dañ jiite woon waaw li gën a tare keroog nag ci la leen loolu dale quoi affaire bi bi mu leen dalee noonu noonu lañ def waaw mais ku nekk naan joxal keneen mu naan mu naan waay Ayyash ibn Abi Rabi'a allah te Ayyash moom xam nga moom moo an <laughs> seen bopp la parce que Ayyash ibn Abi Rabi'a allahu akbar xoolal yàlla lay def rek waaw fuu mooy al-Harith ibn Hisham Ikrima ibn Abi Jahl ak Ayyash ibn Abi Rabi'a ñoom ñett ñoo doon ñi ma doon wax sànk ñoom la woon keroog Yarmuk al-Harith moo laaj biñ tëddee noonu ñu blessé leen mu laaj ndox ñu koy indil Ikrima di ko xool mu ne ah kon jox leen ndox mi Ikrima ndax da koo soxla de jollale leen ko bi ñu ñëwee ci Ikrima di ko jox mu ne mu xool aya Ayaash bàyyi ci xam naa dinaa la wax léegi après <laughs> ne nañ jox jox Ayaash waay ah nañ ko jox biñ ñëwee ci Ayaash fekk ñoom mu faatu ñuy dem ci keneen ku ñu ñëw fekk ñoom ñu faatu allahu akbar non masha allah masha allah radiyallahu taala an an anhu quoi en fait Ayyash ibn Abi Rabi'a pour ñu tëj côté bi say dañaa ne yow séega boo dogee ci wóor nañ jala boo mooy ut bu ñu noppi eh, ma xaaral rek fay il faut pas yi lii yëpp daa am solo quoi non da nga foog ne amul solo xam nga lii ma lay wax ni amul solo ndeysaan yow Ikrima fii mu ne li nga xam ci Ikrima yaa ngi xam ci Ikrima lu bari est xamoon nga waaw kon doo jàpp rek wittal ah taataanal <laughs> Ikrima Ayyaas ah, Ayyaas ah, Ayyaas ah, ibn Abi Rabi'a en bi Seydina Omar radiyallahu anhu bi gàddaay xam nga Seydina Omar bi muy gàddaay euh, bokkaloog euh, nettali bu siiw bi non gàddaayul noonu ah waaw Omar dafa joxe tanaaduba Bani Ghifaar fa la joxante Euh, rend vous ak Hisham ak Ayyash ibn Abi Rabi'a léegi ñu ne foofu lañuy daje ngir dem gàddaay jóge Makka dem parce que ngir mana a rëcc surveillance Quraysh yi léegi bi ñu dajee foofu Seydina Omar ak si Ayyash ak si ñu toog toog ba waxtu wañ waxoon gisuñu Hisham Hisham ibn al kii la frère Amr ibn <laughs> di bàyyi tax ci Abdallah ibn Amr ibn al-As gisuñu ko quoi ñu ne eh kon Hisham gaayee ko jàpp waa Makka dañoo déjoué ay feeram jàpp ko di ko fitnaal léegi moom Ayyash nag ñoo ànd dem gàddaay Seydina Omar radiyallahu anhu Ayyash biñ demee Abu Jahl al-mal'un alayhi min Allah ma yastahiqu <laughs> daal di ñëw euh, seetlu ne. Euh, frère am bi nga ne man frère am ma ne Ayyaas parce que moom Ayyaas ñoo bokk yaay Abu Jahlin ak Alxaaris ak Ayyaas ñoo bokk yaay mais bokkuñu baay Abu Alxaaris la bokkal ndey ak baay waaye Ayyaas ñoom ñoo bokk yaay waaye bokkuñu baay yaa ngi comprendre kon seen doomu ndey la léegi Abu daal di teg benn dil <laughs> boo xamante ne bu xasaw kuddu la Abu teg ne grand ne grand frère bi Alxaaris xam nga nu ñuy def. nañu dem ci Yasrib waaw daa yëpp Badar amagul boobu la julli nit ñëw di gàddaay di dem ñu dem buñ demee nañu fexe récupérer Ayyash suñu suñu frère bi nañ ko ndiwaat mais nag il faut ñu teg deal de ça ne simple chose simple ah léegi ñu waxtaane ba teg seenu deal ni ñuy dem ci gàttal ñu ñëw waaw mais ñaar Medina <laughs> ñu wane ne jàmm leen leen di xare amul woon yooyu amul kenn du ñëw gis Abu Jahl nag ñëw ñëw ñëw daal di koy foto toj bopp bi <laughs> léegi ñu ñëw ñëw Yasrib temps yooyu <laughs> ñu ñëw gis Ayyash quoi mook Al Harith Seydina Umar ya naka la leen gis. Eh, xam ne ñii Ayyash lañ jël si mu ñëw fekkee seen seen seen discussion ak Ayyash gaa yi naan ko Ayyash gis nga suñu yaay lekkatul naanatul te ci naaju Makka wi la toog nee fekk ñibbi seegoo fekk dellu woo yow Ayyash doo noonu lay dunde allahu akbar noonu lay dunde <laughs> sawaay ne euh, mu xaw a xol bi xaw nooy ngir yaayam Seydina Omar ne eh ne ko Ayyash <laughs> mooy tul ma ñaar ñi ñii nii pexe lañ la tëgga Abu Jahlin mii kacc kat la gis nga Abu Jahlin mii sa mag gi kacc kat dëgg la moo Al Haaris dañ laa bëgg a wor laa hawla wala quwwata illa billah waaw biñ laa bëgg waroon mais Ayyash daal di nooy daal li liñ ko wax ci yaayam daal di yaayu Abu Jahl nag Alxaaris mii te yaayam loolu daal metti na ko quoi te bu sañoon nag coono boobu mu bañ ko tee fekk Seydina Omar ne ko ma ne Ayyash topp déggal ma lii te bañ maa déggal mi dara ginnaaw bi Ayyash wul ko ku ñaar ñi mais Ayyash wax wax Ayyash bañ Euh, mu ne ko Ayyash léegi déglu gis nga man Umar bokk naa ci ñëpp alal ci waa Quraysh bàyyil ma jël sama alal xaaj ko ci digg bi nga jël benn ma jël benn nga déggal ma te nga a topp ñaar ñii Ayyash dégg ma mu am ak ñoom hmm. waaye Ayyash daal jàpp ne foog mu dem quoi ndax yaayam ni ko daal metti na quoi Seydina Omar ne ko mais léegi Ayyash ah comme que noonu la demee que ne yow foog nga dem ah que foog nga ànd ak ñoom léegi dama lay jox sama gëléem gis nga sama gëléem gi jël ko naaga la boo xamante ne nii bu muus la te ñaw te dusil yow moom nu ma man di demee boo ànd ak ñoom yow yow gëléemu diggu gëléem gi moom bu ci jóge waaw boo demee ba ci yoon wi gis ne seen trahison am na loo dut boo am ci ñoom kële dañ leen bëgg a wor rek yow daqal gëléem gi soxlaatul moom dina dellu suba dellu si wax ci man fii Medina waaw voilà saaki naa doon saa saa te te du leen te ñoom mënuñu koo dab sama gëléem gi man Omar xam naa ko te jar bu naa ko ah <laughs> Ayaas moom daal di jël boobu jël gëléem gi ñu dem ba ci <laughs> yoon wi di dellu Makka. zaada allahu sharafa abu jëlin daal di génne dil ne ko yow sama doomu mbokk maa ngi wàcc yàlla sama jëleen gi ma war nii de dama koo sonal gis nga aller bi non aller retour ak Medina bi da koo daggale de waaw nga doon wax Medina Makka ak Medina sonal na sama jëleen gi waay waa tee nga maa may rek ma daal di koy noppal tama ta nga supporté ma ma yéeg ci gëléem gii nga xam ne moom euh, bi ñu ko waree yàggut ah bu ko defee naaj ñu war ci rek ñu ànd dem comme que ñoo bokk yoon wuñ jëm rek ñoo bokk fuñ jëm ca suñu yaay lañ jëm ah yaay fàtte na li ko Seydina Omar waxoon radiyallahu anhuma mu ne ko ah kay mu yësal gëléemam naka la yësal rek ñoom Abu Jëli nag alxaaris yësal biñ nee nii rek gaa yi dañoo bàyyi ba leer na gëléem gaa ngi suuf wàcc na rek gaa yi ne tëb ci kawam ne ko kër tëb ñoom ñaar kay <laughs> daal di koy jàpp nag ko ci suuf kay yeew loxo yi ba mu dëgër tëj dugg ak moom Makka nag noonu lañ mu ko yeewe waaw waaw biñ duggee Makka ñu ngi ak ak bëccëg nag abu jahl nag alxaarisa nga naan ahla makkata hada fafaalu bi sufahaikum kama faalna bi safihina hada <laughs> abu jahl moo yees <laughs> alxaarisa moom mu ñu tuub gis nañ gis nañ léegi ni mu génn àddina Yarmuk mook ndeysaan Ikrima ñu ngi ñëw Ayyaas lañ nekk nii di wax kon li ñu bokk abu jahl nag alxaaris wala alxaarisa abu jahl daal di dugg Makka leen gis ñu ngi yeew Ayyaas ba mu ne lott ci kaw kileen gi du dugg moom ñu ne yoo ahla Makkata éeyéen eh, waa Makka gis nga comme nii fafalu na ngeen def bi sufahaikum ci nga xam ne dañoo defe ci yéen waaw képp koo xamante topp na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dafa dox égal alhamdulillah dafa manqué wiis kon nag comme nii rek faf'alu na ngeen def bi sufahaa'ikum ci seen dof yi seen ñu dese di ñu manqué wii alhamdulilah kamaa kenn li nga xam ne man abu man al Haaris ak abu jahlin fa'alnaa lañ def bi safihinaa haadaa ci suñu ko manqué wii kon gis nga Ayyaash ibn Abi Rabi'a ak al ibn Hishaam ak Ikrima xoolal ñett ñooñu ñoom la borom bi rëccal waaye mu seetaan abu jahlin mu sànku ci cànkute yi gën a waaw moom le père de l'ignorance Abu Jahl Amr ibn Hisham <laughs> waaw kon euh, euh, daysaan Ikrima <laughs> waaw mi lu ñu ndiwoon fii sax waaw <laughs> mooy riwaa Imaam Ibn Maaja bi innahu kon Naafi' dana Seydina Umar ah, moom laa def mu jiite leen ndax moom innahu qaari'un li kitaabillah jàngkat la téereb yàlla bi waaw alimu bil fara'id ku xam boroom xam-xam la ci wàllu miraas waaye ku mën a juge la ku mën a atte diggante nit ñi la xam xam-xamu atte waaw waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw wow ñii ñoo jara màggal lu ko màggal lu tax saxaaba bii di Naafi jël mawlaawam bii def ko mu jiite waa ahla Makka ma ma fihim min as-sahaaba ci ak ñi ànd nekk seen biir day waaye saxaaba la xam ne Abdurrahman ibn Abza waaye du loo kese xam-xam bi ci la ko yàlla yëkkatee waaw al-Qur'aan est-ce que newoon ci baabu fadl qiraati al-Qur'aan wallah moo tax Seydina Omar bi mu gisee lool mu kontaan xam na nag kii moom hmm, yelloo na moos nga fal même bu dee ne mawlaa la moo tax Seydina Omar tegal ko ci ne ko nag ah rafetlu ñi xam ne moom la Naafi' def ne ama dexal bu dee lool nga inna nabiyakum yëgal ne seen yonent alayhi salatu wassalam sayyidina muhammad sayyidina ahmad ibn abdillah alayhi afdalu salatu wassalam qad qaala neena inna allaha dëgg-dëgg yàlla taala mu kawe mi yarfa'u day na yëgati bi hada alkitab daare ko ci téere bii di alquran aqwama ay ñoñ ay nit wa yada'u te dina ci wàcc bihi ci alquran di ko ci jaare axarina ñeneen allah jeex na <laughs> Seydina Omar kontaan gërëm li nga xam ne moom la son gouverneur xam ne daal vraiment j'ai un gouverneur quoi <laughs> j'ai un vrai gouverneur kii gouverneur la nee ko gouverneur kon maa ne maa ne nee leen ko gouverneur gouverneur naa be radiyallahu anhu